أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ilaa siraatil aziizil hamiid Allahu llazii lahu mulku Allahu llazii Allahu llazii lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard wa waylun lil kaafiriina min azaabin shadiid alladina yastahibbuna alxayata addunya ala alaxirati wa yusadduuna an sabilillah wa yusadduuna an sabilillahi wa yabghuunaha iwaja ulaa'ika fi dalaalin ba'iid wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bilisaani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu llaahu man yashaa'u wa yahdii man yashaa'u wa huwal aziizul hakiim sadaqallaahul aziim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli julli bu ñu jàppee jant bi def ko ci mbooloo ñu gisoon ci mi nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma defoon na ko ci keroog wala ci mbaaru euh, euh, zamzamba ak naka noonu euh, doomam imam Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhum xam ne Seydina Ali lañ ko tuddee te mu gane adduna ci bis bi mu génn adduna ñu koy dàqante la tamit Abul Hasan comme moom mu naka noonu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom itam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jullee na mbooloo naka noonu gis nañ ci hadith Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax bi nettali julli gi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullee ñi nga xamante ne maam jiital gi mu jiite jullit ñi ñu jullee li nga xam ne moom mooy julli jàpp jant bi gisoon nañ ci baabu salaati nisaa'i ma'a rijaali fil kusuuf bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci julli gi ñuy jigéen ñi di jullee di ànd góor ñi ci euh, julli guñ jàppee jant bi maanaam ñoom itam dañuy taxaw ci ginnaaw kom ni nga xamante ne rek noonu lañ koy defee ci mboola yeneen julli yi gisoon ci xadiisu sayyidat Asmaa bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne ci la ñëw fekk jigéen ñi di julli ànd ak gën ci ginnaaw góor muy laaj sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ana lan moom moo xew mu junj ko ci kaw joxoon ko ko ne ah, di ko wat ne daal jant bi lañu jàpp naka noonu gisoon nañ ci baabu man ahabba al-ataqata fi kusufi shams bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci sopp ki maanaam ni ka nga xamante ne moom moo sopp ah, <coughs> ak goreel jaam ci ah, maanaam bu ñu jàppee jant bi naka noonu eh, gisu maanaam ci lool gisoon nañ hadith sayyidat asma bi ba tey radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la doon wax naan laqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil ataqati fi kusufi shams maanaam ne dëgg-dëgg yenente bi alayhi salatu wassalam dafa digle moom ci eh, ñu ñu goreel goreel jaam ci bu ñu jàppee jant bi bii amru bi maanaam bi nga xamante ne moom la wax rek maanaam nadd bula la maanaam ne dañ koo sopp waaye nekkut loo xamante ne dafa war buntu beneen bi nga xamante ne gisoon nañ ko mooy baabu salaatul kusuufi fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne julli ne def na ko def maanaam mooy julli euh, euh, bu ñu jàppee jant bi dañ koy def ci jàkka ji wala jumaa ji te loolu ñu ngi koy gise ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci la ko doon nettali maanaam muy xadiis boobu nga xam ne gisoon nañ ko gisati ko gisoon nañ tamit baabu laa tankasifu shamsu li mawti ahadin wala li hayaatihi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne deewu nit maanaam du ñu jàpp jant bi ngir deewu kenn naka noonu du caagin ak dundam gisoon nañ ne maanaam euh, mu indi ay saxaaba radiyallahu anhum si ak seeni tuur ñoo xamante ne ñoom solowoon nañ ko ci li nga xamante ne gis nañ ko xadis yooyu muy bu Seydina Abu Bakr bi Abu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba bu Seydina Abu Musa al bu sayyidina Abdullah ibn Abbas bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne dafay wax ne yonent yàlla bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne ash-shamsu wal qamaru la yankatifani li mawti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayati llahi fa idha ra'aytuhuma fa idha ra'aytumuhuma fa sallu jant bi ak weer wi duñu leen di jàpp ngir génn àdduna kenn du caageen dundam kon waaye nag ñoom ñi ay aaya lañ ci aaya yàlla yi soo leen leen gisee rek ñoom ñaar ñii da ngeen julli loolu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci la ñu jàppee jant bi mu nettali ko mu daal di wax tamit ne inna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy xutba ci jamono jooju dafa ne inna ash-shamsa wal qamara la yaxsif la la li mawti ahadin wala li hayaatihi walakinnahuma ayataani min ayati llahi yurihima ibadah fa iza ra'aytum zalika fafza'u ila salah ne jant bi naka jant bi ak weer wi duñu leen jàpp ngir génn àdduna kenn du caagi nag dundam waaye ñoom ñaar ñi ay aaya lañ ci aaya yàlla yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy woon jaamam yi soo leen gisee loolu nag kon na ngeen daal di daw laqatu ngeen daw ci kaw julli ngeen laqatu ci julli kon loolu mooy li nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa baari bari daanne baabu zikri fil fil kusufi baabu buntu az-zikr tudd gi nga xamante ne moom la ñuy tudd yàlla fi zikri ci li nga xamante ne moom maanaam fil fil fil kusufi eh, ci eh, sababu eh, bu ñu jàppee jant bi maanaam moom mooy ne su fekkente ne dañoo jàpp jant bi bokk na ci teggi ni nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy ñuy sikkar maanaam di tudd borom bi subhaanahu wa taala rawatina su fekkente ne dañoo julli ba pare te fekk mbir maanaam euh, wuññeekuwul boobaa mu bokk ci yi xamante ne moom la ñuy def moom mooy tudd yàlla bokk na tamit ci li nga xamante ne moom la ñuy def bu dee dañuy tudd yàlla mooy su fekkente ne waxtu wi ci li ëpp ci borom xam-xam yi comme niñ ko gisee woon su mooy moté moom mooy li ëpp ci mooy mooy waxu fuqaha xanafi yi ak maliki ki ak li nga xamante ne moom mooy. lu bari ci wala lu ëpp ci xanaa bi lay rahmatullah alayhim mooy su fekkente ne waxtu wi dafa tombe ak jant bi nga xamante ne maanaam dafa dafa dafa tombe ak waxtu wi nga xamante ne waxtu woo dañ koy tere ku ci naafila bu boobaa su fekkente ne jamono jooju la amee bu boobaa ni nga xamante ne moom la ñuy def moom mooy dañuy dajaloo waaye dañuy zikkar dañuy tudd yàlla dañuy def ay istighfar comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci xadis bi nga xamante ne moom la ñuy gis muy xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu naka noonu gisoon mu ne mu ne rawahu loolu nag solo na ko maanaam moom mooy ni diñuy zikkar ci euh, ci ci salaatul kusuuf rawahu solo na ko ibnu abbas mooy sayyidna abdullahi ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma xadisam euh, boobu moom roñ romboon nañ ko ci baabu salaatul kusuufi jamaa euh, fi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, wax na ko naka noonu euh, maanaam léegi nag muy indi nii xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Abdullahi ibn euh, Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn al-Ala te moom mooy al-Hamadani Muhammad muy Abu Kurayb al-Kufi mu génn àdduna 247 sallallahu alayhi wa bokk ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp dañoo solo ay maam seen sëriñ la ñoom ñëpp ñu solo ci seen téere ci moom maam ci ay xadiisam <coughs> ci seen téere <coughs> mu ne qaala haddathana abu usama te moom mooy hammad ibnu usama ibnu zayd al-qurashi mu ne an burayd e, e, ibnu abdullahi e, muy burayd ibnu abdullahi ibnu abi burdata ibnu abi musa al-ash'ari maanaam nekk sëtaatu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu euh, dàqantam nekk Abu Burda comme maamam mu ne an Abi Burda muy muy Abu Burda bi nga xamante ne moom mooy doomu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mu gën a siiwee ci loolu nekkoon qaadi ca Kuufa moom mu ne an Abu Musa al-Ash'ari muy Abdullah ibn Qays euh, al euh, ash'ari radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom nee na xatafat jàppoon nañu muuru woon na ash-shams jant bi fa qaama mu daal di taxaw annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama fa fazi'an di aji daw di aji gaawtu yaxsha di aji mbirum nekk aji ragal an takuna ci mu nekk as-sa'a maanaam yawmal qiyaamati mooy mooy saa mooy adduna bu tukki maanaam loolu tamit lu yéeme la loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam xam gi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam loolu daf koy waral comme li alquran wax ne laa ta'tikum illaa baxta du leen dikkee lu dul ci mbeteel loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon bàyyi xel loolu moom moo tax <coughs> bi mu gisee loolu maanaam mbir mi nekk loo xamante ne daf koy fàttali bisub taxawaay bi naka noonu loolu mandarga la buy wane ne bisub taxawaay bi loolu mooy am maanaam muy éclipse bu total boobu moom mooy am bu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu hal yaqulu xasafati shams aw kasafat ah maanaam ba daan di wax ne qaala allahu taala wa xasafal qamar maanaam kon loolu tamit eh, moom mooy ne day mu day tamit daan ci ñëwaat insha allahu taala gisoon nañ tamit ne loolu moom mooy tamit li nga xam ne moom moo mooy euh, li ko lëkkale ak ñaan gi ñuy ñaan di muslu ci mbugalu bàmmeel ngir lëndamaay gi nga xamante ne moom la ñu bokk ak yu mel noonu loolu yëpp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna maanaam lool tamit dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam li nga xamante ne moom mooy bisoon nañ tamit ne baabu ma bi xawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, ne yu xawwifu llahu bihi biha ibada maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa maanaam daf ci borom bi subhaanahu wa ta'aala daf ci xëbal ay jaamam maanaam ñu gis ne tamit xëbal googu mooy fàttali gi mu leen di fàttali ne yawmal qiyaamati mi ngi ñëw loolu yëpp kon mun bokk li nga xamante ne moom mooy kon lu mbir yëpp yoo xam ne yoo leen di lëkkale jëf ji nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def maanaam ak nii nga xam ne noonu la ko saxaaba bi wax radiyallahu ta'ala anhu day leeral mbooleem mbir yooyu yëpp ñu doon wax mu ne fa ataa ba mu dikke moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al masjid jumaa ji jàkka fa salla mu daal di julli bi atwali qiyaamin ci gën jaa guddi taxaw wa ruku'an ak gën jaa guddi ruku' wa sujuudin ak gën jaa guddi sujood yoo xam ne ra'aytuhu gis naa ko qattu mukk yaf'aluhu mu di ko def maanaam la ma ko mës a gis yépp mu def ko bii mooy julli gi ma mës a gi gis mu gën a yàgg ci taxawaay naka noonu mu gën a yàgg ci ruku' naka noonu mu gën a yàgg ci sujood <coughs> ci loolu ci la ñuy xamee toogaay yi bokkul ci guddaay yi nga xamante ne ñoom ñooy gudd loolu toogaay yi bokku ci wa qaala moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax nag ne haadihi l yii de ay mandargal ay aaya la allati yi nga xamante ne yursulu dana ko yalal allahu bur yàlla moom euh, kon bu boobaa ñu daal di gis ne ay aaya la yoo xam ne yàlla daf koy daal di yabal maanaam bu boobaa ñu daal di gis lu tax moom mooy ne comme ni alquran wax wa ma nursilu bil ayati illaa taxwiifa maanaam bu ñu yabal ay ay aaya lu dul maanaam mu nekk loo xam ne ay mandarga yu maanaam yooyu noonu nga xam ne day tiitalaate maanaam day nekk loo xamante ne duy faral di am ne day di am léeg-léeg maanaam loolu yëpp defuñu ko lu dul ngir ragal léegi bu fekkente ne da ngeen waaw lëndamaay googu noonu nga xamante ne moom moo nekk ci jant bi ak ci weer wi ana naka lay ragal loowee nit ñi bu boobaa dañ naan la te maanaam te nga ni ah te mbir mi de toute façon mbir bu naturel la loolu bu boobaa am na tontu mooy ne yëngatu gi suuf si yëngatu loolu tamit lu nu mën a calculer la xam ko muy yëngatu naka noonu ngelaw lu foore wala yëngat yenn taw yi nga xamante ne day yàq lu bari yooyu yëpp ay mbir la yu ñuy yëg di ko mën a xam te pourtant dañ koy day xëbalaate maanaam dalay delloo wàcc sa borom loolu lañ ci namm maanaam xëbalaate gi nam muñu ci ne mbir mi day xew rek euh, ngir ni dafa am ak alkande gu ci nekk déedéet liñ ci namm moom mooy ne daf laa war a delloowaat ci sa borom subhaanahu wa te te maadaama delloo ci sa borom bi subhaanahu wa taala ci gis ni ngay gisaate ak ni ngay xalaataate ak loolu mu lay fàttaliwaat ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi lay wan boppam ne am na beneen volet bi mooy jalaal bi loolu noonu rek moom loolu lañ ci namm te loolu yooyu yii ni tudd yëpp dañ koy def Euh, kon foofu loolu ñoom ñoo ko nuroo mu ne laa takunu kon yii du am li mawti ngir deew ahadin kenn walaa li xayaati yi du ak dundam walakin waaye yu xaw fu di xëbale allahu buri yàlla bihi ci moom ibadahu ay jaamami fa iza ra'aytum kon soo leen gisee shay'an dara min zalika ci loolu yëpp faf fafza'u na ngeen daal di daw laqan ila zikrihi ci di ko tudd wa du'a'ihi ak te zikr bu boobaa day daal di dugg julli mën na cee làqu maanaam naka noonu mboolem yeneen euh, mbir yi comme fasaw ila zikrillahi wa zarul bay' maanaam loolu zikkar boobu julli daf ci daal di duggaale muy julli ajjuma ji naka noonu fii tamit zikkar dafay daal di duggaale te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafay daal di mël melal maanaam ne zikkar maanaam mu ëmb julli wala boog julli boog mu ëmb zikkar comme ni nga xam ne noonu lay waxee ne wa aqimis salata bi zikri maanaam na ngay fat na ngay taxawal julli ngir zikar bi nga xam ne moom ngay delluwaat ci man naka noonu bi mu naan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daf ni wala zikrullahi akbar te maanaam di wax ci julli ne day tere ñi nga xamante ne ñoom ñooy uh, tanha anil fahsha'i ci njombuteef yi wal munkar ak yu ñu sib yi wal wa wala zikrullah waaye nag zikr maanaam tudd gi ñuy tudd yàlla loolu akbar moo gën a màgg jëmmi maanaam julli gi nga xamante ne moom mooy li ci biti nii rek ci julli gi maanaam ne ci biir julli googu le fait nga ci fàttaliku yàlla di ci yàlla loolu moom moo gën a màgg jëmmi julli googu noonu nga xam ne amul zikkar boobu maanaam kon fii lim ci namm maanaam moom bu boobaa baatu ilaa zikrillah ilaa zikrihi li muy tekke mooy ne sooy julli julli googu na nga ci fàttaliku yàlla maanaam ci biir julli gi ngir ne yàlla mi ngi lay xëbal kon nag delluwaatal ci yàlla nga toroxlu ci moom loolu la zikar bi di topp maanaam teg tegtalawul nañ dem julli rek ñi daal di kàbbar bu ko defee mu nekk benn mbir boo xam ne routine la déedéet dafa war a nekk loo xam te ne dafa war a am esprit ci ginnaaw ruux ruux boobu nag mooy lan moom mooy fàttaliku ngay tudd yàlla wa du'aa'ihi ak ñaan gi koy ñaan ñaan da ngay delloo ci yàlla comme li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ad-du'a huwa al maanaam ñaan ci jëmmi boppam muy jëmmi jaamu yàlla maanaam comme li nga xamante ne Euh, noonu la ko alquran la waxe ma wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ba pare daal ci teg ne innal ladina yastakbiruuna an ibadati maanaam sayadxuluuna jahannama daaxirin muy tegtale ne kon ad-du'a moom mooy al ibada maanaam mooy jaamu yàlla wastighfaar bi ak sàkku njéggal te loolu mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla mujjee digal mooy fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu maanaam nga sàkku njéggal borom bi subhaanahu wa ta'aala te delluwaat ci moom ak koo mën a doon ak loo mën a am ak noo mën a mel maanaam na nga xamante ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala da ngay soxla ak njéggalam lii moom mooy lii nga xamante ne kon moom moo nekk ci suñu hadith euh, bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko 912 imaam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1503 ñoom ñii rek ñoom ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta fa la gis na imaam imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam ko indi te kenn ku nekk ci ñoom ba mu ko indee maanaam euh, daf ko indi benn yoon rek na ko indi te amma imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoo ñëpp kenn indi wu ci ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabu du'a fil khusuf loolu tamit gisoon nañ ko léegi maanaam ci buntu bi mooy baabu buntu ad-du'a ñaan ñi nga xamante ne moom la ñu ñaan fil khusuf ci bu ñu jàppee bi. Euh, amma li nga xamante ne moom moo nekk ci riwaayat Karima euh, ak Abul Waqt ñoom baabu euh, ad-du'a fil xusuufi moom moo nekk ci seen nusaxi maanaam fil fil xusuufi moo ci nekk ñeneen ñi ci def ñoom ñoo am baabu du'a fil kusuufi maanaam bu boobaa gisoon nañu tekkantal bi nga xam ne moo nekkoon ci diggante al xusuuf ak al kusuuf fi nga xam te ne ci lañ tolloon ci buntu bi nga xam ne moom moo doon leeral loolu wallaahi alhamdu wal minna gis mu ne qaalahu wax na ko Abu Musa mooy sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala mooy hadith bi ñu romb léegi wa Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te xadis boobu itam romb nañ ko mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha boobu tamit romboon nañ ko mu ne qaala léegi nag muy maanaam kon dool tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy def maanaam moom mooy ñaan su fekkente ne dañoo julli ba noppi te mbir yi euh, wuññeekul maanaam foofu tamit mu nekk loo xam dañ fa war di sikar ak di ñaan ak di julli maanaam nekka noonu xeetu zikkar yiñ ciy def mooy comme ay subhaanallah comme ay laa ilaha illa allah ak jumel noonu naka noonu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp def na ko ci def <coughs> naka noonu ñaan mboolem ñaani def na ko ci dugal comme li nga xamante ne noonu la ko waxe moom yenente bi alayhi salatu a mu bi qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab lay haddathana abul walid te moom mooy al imam Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala uh, muy sëriñ mu gisoon maa mun a qaala haddathana Zaida moom mi gisoon nañ ko uh, suñu jotaay bi ak ma Abu Salih Zaida ibn Qudama as-Saqafi uh, di waa Kufa mu ne qaala haddathana Ziyad ibn Ilaqa mooy Abu Malik Ziyad ibn Ilaqa ibn Malik as-Sa'labi Euh, moom mi ngi gën a àdduna vingt-cinquième année génn àdduna cent vingt-cinquième moom lañ doon wax ci jotaay yi weesu gisoon nañ ko ni téeméeri at la dund mu naan na ko qaala sami'tu al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax ne maanaam dégg naa ko mu wax ne in kasafat jàpp nañ ash-shams jant bi yawma bis bi nga xam te ne maata ci la génne adduna Ibrahimu di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala muy wax an ñi in kasafat maanaam day ah jant bi day muuru na li mawti ngir génn àdduna Ibrahim alayhi mu ne fa qaala mu daal di wax moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa inna shamsa naka jant bi wal qamara ak weer wi ayataani ay aaya min ayatillahi ci aaya yàlla yi laa duñu muuru li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaate du caageen ak dundam fa su fekkente ne gis ngeen ko ñoom ñaani gis ngeen leen fad'ullaha na ngeen ñaan na ngeen ñaan yàlla maanaam kon loolu nga gis ne maanaam addu'a day daal di dugg ci loolu comme niñ ko gisee wasalluuta na ngeen euh, julli hatta mbete yen de lii mu daal di wuññeeku loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy yelloo bu boobaa ñu daal di koy def maanaam di julli ak di ñaan maanaam ci ci biir ñaani ci la istighfar dugg ak yeneen ak yeneen ak julli ci yeneen te bi sallallahu alayhi ak yeneen xeetu zikar yëpp dañuy kon dañuy daal di duggaale ci biir ñaan mu ne euh, maam xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 1043 imam al-Bukhari rahimahullah fii la ko mujjee indi maanaam dootu ko indiwaat moom tamit bokk na ci xadis yi nga xam ne romb lañ leen te dootuñu leen gisaat imam muslim indi na ko xadis numéro neuf cent quinze ñoom ñaar ñii ñoom rek ñoo ko indi ci waa kutubu sitta am imam ahmad indi na ko xadis numéro dix-huit mille cent quarante-deux ak dix-huit mille cent soixante-dix-huit ak dix-huit mille deux cent dix-huit kon dañu gis ne waa ashabu sunan ñoom indiwul suñu xadis bi rahimallahu jamii na baabu qawlil imam fi xutbatil kusuufi amma ba'du baabu buntu bi mooy leeral qawl mooy wax wax qawli wax al imaam buntu li imaam bi fii xutbatil kusuufi ci xutba yi kusuuf maanaam mooy bu ñu jàppee jant bi maanaam xutba goog nga xamante ne moom lay def amma ba'du baat boobu amma ba'du maanaam euh, te loolu lañu wax gisoon nañ ke biñ ci tollee ci kitaabul jumaa maanaam euh, di wax baabu fii xutbatil jumaa qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam fii xutbatil jumaa amma ba'du fii tamit mu daal indi fii xutbatil kusuufi amma ba'du maanaam kon ne imaam bi dafay waxul baat boobu te loolu moom waxoon nañ ne mooy li sax ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na léeg-léeg ñuy wax naan wa ba'du ak yu mel waaye li sax ci làmminu bi sallallahu alayhi wa sallam ci yi nga xam ne moom lañ toxal ci moom mooy baatu amma ba'du loolu. Euh, mu nekk loo xamante ne moom moo ëpp fasaxa que waa baalu dégg nga loolu euh, baax maanaam te loolu itam moo gën a dëppoo ak sunna maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi loolu leer na ne loolu la waxe maanaam loolu kon moo ëpp barke ngir làmminu yenente bi sallallahu alayhi wasallam sikki nekkut ci ne moo ëpp barke lépp maanaam fii da ngay gis ni imam al-Bukhari rahimahullah di sàmmonte ak li nga xam ne moom mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hatta ci baat yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci baatu xutba mu ne qaala bil isnaad al muttasil mu ne mu ne wa qaala bil isnaad al lay wa qaala uh, Abu Usaama te moom mooy Hammaad ibn Sal ibn Usaama al-Kuufi rahimahullah maanaam gis ne bii uh, moom Euh, romboon nañ ko ci kitaabul euh, jumaa xadis bii nii ci ni mu gën a guddee maanaam imaam al-Bukhari daf ko ñëw indi ko fii mu nekk loo xamante ne du mu tawa maanaam mu euh, kii la mu allaq la ok da koy indi mu allaq voilà mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwam qaala akhbaratni Fatima bintul Munzir te moom mooy soxnaam Fatima bintul Munzir ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al an asma bint abu muy abu bakar as-siddiq radiyallahu anha annaha qaalat mu ne fan sarafa maanaam euh, ni ngi koy indee ci kitaabul jumaa moo gën a gudd lii ah muy xadis numéro neuf cent vingt-deux mu ne fan sarafa maanaam ba mu noppee moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waqat te fekk nag te jallat wuññeeku na ash-shams jant bi fa xataba mu daal di xutba fa xamidallaha maanaam loolu day wane ni dañuy xutba maanaam fa xamidallaha mu daal di sant buur yàlla bi ma ci li nga xamante ne huwa moom buur yàlla ahlu huwa yelloo na ko summa qaala topp mu wax amma ba'da gannaaw loolu nag ndaal gannaaw loolu amma ba'du ndaal gannaaw loolu hadith bi kon niñ ko gisee maanaam fii la ko imam al-Bukhari mujjee indi ngir ne indi woon na ko tamit euh, hadith numéro 922 fii tamit rek la ko indi te mboolem kutubu wa ashaabu sitta moom imam al-Bukhari rek moom moo wéetu xadis bi wallahu a'lam mu ne baabu salaati fii kusuufil qamari baabu buntu ngi nii bi nga xam ne moom moo as-salaatu ci julli fii kusuufil qamari ci bu ñu jàppee jant bi am imam Bukhari imam rahimahullahu ta'ala jëfandikoo kusuuful qamari te waxul xusuuful qamari ànd ak ne moom waxoon na ne alquran bi muy indi wa xasafal qamar la wax waaye maanaam daf ko indi woon ngir leer di indi di leeral ne di ñuy waxee xusuuf xusuufu shamsi noonu la ñuy waxee xusuuful qamari loolu moom moo nekk li mu bëgg a wane foofu comme ni nga xam ne noonu la ko defee woon ci bi mu tollee ci bi ñuy wax naan ndax xasafati shams la wax wala kasafati shams amma julli gi nga xamante ne moom lañ koy jullee waxoon nañ ne la fuqaha Euh, euh, Shafi'i xanaa Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo jàpp ne dañ koy julli mbooloo kenn li nga xam ne noonu lañ koy jullee euh, ak li nga xam ne moom la ñuy julli ci bu ñu jàppee jant bi loolu tamit gisoon nañ ko te lool mooy tamit li a dëgër gis nañ ko ci xadiis yu bari daan ko gisaat tamit fii inshaa allahu taala mu ne qaala bi isnaad muttasil fa wal kitaabi ilayhi haddathana Mahmoud te moom mooy ibnu Ghaylan Abu Ahmad abu wala ñu Abu Muhammad Mahmoud ibnu Ghaylan al-Adawi mu ne qaala haddathana Sa'id ibnu Amir te mooy Abu Muhammad Sa'id ibnu Amir ad-Dabi'i mu ne an Shu'ba te moom mooy ibnu al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri mu ne an Yunus te moom mooy ibnu Ubayd ibnu Dinar al-Abdi muy hadith Abu Bakr bi rek ci min caalal ga an ah, al-Hasan mooy ibnu Yasar al-Basri an Abi Bakra radiyallahu ta'ala sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Nufay ibn al-Harith as-Saqafi di waa Basra radiyallahu ta'ala anhu qaala inkasafat ja muuru na jàpp jàppoon nañ ash-shams jant bi ala ahdi rasulillahi fi jamonoy ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli rak'atayni ñaari rak'a maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa indi hadith sayyidina Abu Bakr bi radiyallahu taala anhu mu daal di koy indi d'abord mu nekk lu ñu tënk daf koy indiwaat nag léegi mu nekk lu ñu guddal bi mu ko njëkkee indi fii nii maanaam mu nekk loo xam ne dañ koo tënk maanam daf leeral al ne lii maanaam li tax mu wax ko ni mooy dafa bëgg nga xam ne lii valable ci julli weer wi jant bi mooy li valable ci julli weer wi amul différence maanaam lépp lu ñuy def ci jullit jant bi mooy jëm ni li ñuy def ci jullit weer wi différence amu ci loolu moom moo tax imam al-Bukhari yi rahimahullah ko indi nii tënk ko maanaam ngir yow boo gisee ne lan lay def fii ndaxte lii rek la wax waaye boobaa daf lay leeralal ne la benn la maanaam te loolu lu koy gën a leeral nag léegi nag moom lay indi insha allah ci beneen euh, riwaaye xadis bi xadis euh, euh, bi Euh, ni mu tënkoo nii imam al-Bukhari imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille quatre cent quatre-vingt-douze ak imam Ahmad xadis numéro vingt mille euh, trois cent quatre-vingt-dix kon nga gis imam al-Bukhari ni mu tënkoo nii moom rek moo ko indee nii moom imam an-Nasa'i ku nekk benn yoon euh, ci waaye ñoom ñoo ko indi ci waa ashaabu sitta rahimallahu al-jami' waaye nag mu indiwaat beneen riwaaya wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abu Ma'mar ni ñëpp waa Basra lañ mu ne ah, ah, muy Abdullah ibn Amr ibn ah, Maysara at-Tamimi al-Minqari de Abu Ma'mar al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Abdul Waaris te mooy Abu Ubayda Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi moom it di waa Basra comme ni ñu ko gisee woon qaala haddathana Yunus te moom itam ba tey waa Basra la mooy Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz mu ne an al-Hasan te moom mooy ibn Yasar al-Basri an Abi Bakra mooy sayyidina Nufay' ibn al-Harith ibn Kaldata as-Saqafi di waa Basra moom itam rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in annahu qaala moom mu ne xasafat jàpp nañ ash-shamsu jant bi ah mu daal di indi euh, xasafat maanaam nga gis ne ci riwaaya bu njëkk bi in kasafat ash-shams la fii mu ne xasafat ash-shams mun ala ahdi rasulillahi ala ahdi ci jamonoy rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja mu daal di génn yajurru di di diri ridaa ahoo yërëm bi maanaam mu gis ne yëri bii di buubu mu mu mu mu koy mu mu koy diri loolu day tegtale maanaam li nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mbir mi noonu la ko préoccupé maanaam noonu la nekkee ngir ne daf ko xëcc pour gaaw daaw ci jumaa maanaam bu fekkonte tene mbir mi amul dara lu ñuy lu jaral it amul dara lu jara jaaxle amul vraiment dara lu jara inquiété wu vraiment tranquillement nañ def annonce yi tranquille yooyu bu doon loolu la maanaam comme ni ko ñenn ñi jàppe maanaam kon yeneen bi sallallahu alayhi laa est ce que ay caaxaan ak foofu dana ko ak loo xamante ne taxu ko bari solo noonu maanaam dana koy préoccupé à point loolu xam nga ne yan wut maanaam maanaam moo tax euh, mbir la moo xamante ne mu rëy rëy la ñu bañ koo neenal bañ koo doyal ngir ne dafa am ay mbir yoo xamante ne ci wàllu zahir nit ñi dañ koy mën a gis xam ne mbir mi nii lay demee comme ni nga xamante ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala mbir yi xew yëpp dafay xew. ànd ak ne moom moo ko dogalee nii niki noonu musiba yi day ñëw fekk ne pour pourtant naturel la maanaam tremblement de terre yi am yenn torrent yi ngi ngelaw yi yàq dëkk yi ak yu mel noonu yëpp yëpp xam nañ ni lu naturel la ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala moo ko defee noonu ngir tiital jaam ñi maanaam bàyyi loo leen xel ci ne nañ delluwaat ci yàlla maanaam kom ay ay tsunami yi di am lépp xam nañ ni lu nat maanaam mbir la yoo xam ne nature bi ci lay amee te it mën nañ ko calculer xam ne fii lay tàmbalee nii lay kii ma par exemple tremblement de terre magnitude bi lii lay doon yooyu yëpp dañ mën nañ koo xam waaye téeriwut mu mën a am maanaam kenn mënu koo tere am parce que maanaam jëm xam ne dana am rek loolu doyut ci mu bañ a am comme ni ko noonu tamit <laughs> euh, loolu <laughs> yooyu tamit ak ni dana taw loolu téeriwut mu bañ a taw ak it ne ngelaw lu foore dana ñëw loolu téeriwut mu ñëw amul lu nit ñi mën a def ba du ba du am loolu yëpp nag borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ci xëbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaama wi mu nekk loo xamante ne bu dee yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi xam boroomam ak sañ gi mu sañ ak man gi mu man ak kattan gi mu amee maanaam moom moom mbir mi daf koy préoccupé mu jaar di bàyyi ko xel ba mu jaral ko mu yëg ne loolu am na nga gis ne muy dem di di di di di di di këtt bi di di di daw daw moom di dem ci jàkka ji loolu day wane dëgg dëgg ni nga xamante ne noonu la bàyyee xel mbir moomu mu bañ a nekk rek loo xamante ne dañ naan bon de toute façon affaire bi nii rek la mooy ne euh, jant bi day nekk nii weer wi nekk nii suuf si nekk nii euh, de toute façon après alignement bi rek moom moo indi éclipse bi après bon voilà c'est tout hein y a pas maa amul ki maam du jàpp ne amul benn maam mbir mi ñu woyofal ko loolu euh, loolu ku xamul yàlla moo koy def. ku xamul borom subhaanahu wa ta'aala moo koy def lii tamit beneen mbir lay la maanaam diggante ñi nga xam ne ñooy maadi yuuna yi ñi nga xam ne maanaam mooy matérialiste yi ak ñi nga xamante ne eh, ñoom jàpp nañ ne mbir yi day xew rek waaye borom subhaanahu wa ta'aala du moom nekk ci ginnaaw di def ak dindi ak ñi nga xamante ne ñoom lu xew lu ne dañuy gis borom bi ci ginnaaw loolu maanaam loolu différence bi nga xamante ne moom moo am ci diggante ñoom ñëpp. mu ne euh, hatta mbéta intaha mu daa di daytalu ilal masjidi ci jumaa ji ci jumaa ji ci jàkka wa saaba mu daa di euh, daa di tëb daa dellu annaasu nit ñi ilay yi jëm ci moom maanaam nit ñëpp daa di wëlbati ku tamit daa di dem ci ñoom it ñu daa di dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa salla mu daa julli bihim ci ñoom rakkaatee ni ñaari rakka fan jalat mu daa di nag wujjeeku ash-shams jant bi fa qaala mu daa di ne inna ash-shamsa wal qamara inna ash-shamsa naka jant bi wal qamara ak weer wi maanaam ngir tegtale na ñoom ñaar ñoo bokk àtte maanaam li koy tegtale kon lii la aayataani ñaari aaya la min aayatillahi ci aaya buur yàlla yi wa innahuma te ñoom ñaar nii laa yaxsifaani du ñu leen jàpp li mawti ngir dé ngir génn àdduna ak ahadin wa iza kaana fu fekkente ne nekk na zaaka loolu fa sallu na ngeen julli wadoote na ngeen ñaan buur moom subhaanahu wa hatta mbete yëg safa ñu daal wuññi maa la nga xamante ne bi ku moo amee moo xew ci yéen maam li xew ne ba ñu wuññi ko wa zaaka te loolu boo gisee yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ko di leeral mbir moomu an na dafa fekke ne ibnan ak li lin nabi yi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ibnan ak doom lin ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam maata dafa génn àdduna yuqaalu dañuy wax la hoo ñeel ko ibrahim alayhi salaam fa qaala naasu nit ñi doon wax nag fii zaaka ci boobu la mbir maanaam naan lii moom moo tax nangam moo tax fii yenente bi sallallahu alayhi wasallam dugg indi fii bunt bu mag ci buntu tawhid maanaam ne bu dara xew ngeen ni diw li diw dundoo tax wala li diw génn addunaa tax wala yooyu déedéet amuñu rapport mbir yi yàlla borom subhaanahu wa moo ko defee nii rek maanaam ngeen xam ne noonu la demee maanaam te it noonu lay amee te te noonu dong la ko borom subhaanahu wa ta'aala dégg nga xadis euh, bi gisoon nañ ko xadis numéro mille quarante ak mille quarante huit ci buntu ci téere bi fii lañ gis waaye daañu ko gisaat xadis numéro cinq mille sept cent quatre vingt cinq imam an i dina ko indi xadis numéro mille quatre cent cinquante neuf mille quatre cent soixante trois mille quatre cent quatre vingt quinze ak mille cinq cent deux imam Ahmad dina ko xadis numéro vingt mille trois cent quatre vingt dix léegi gis na kon waa sahaabu kutubu sitta imam Bukhari imam an rek ñoom indi rahmatullahi ala al bu ne baabun bunte ngi ni ar-rak'atul ula fil kusufi atwal ar-rak'atul rak'a al ula bu njëkk bi fil kusufi ci buñ jàppee jant bi maanaam moom buñ jàppee wala atwal gën a gudd maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ko indi indi woon na ci ay xadis yu bari yoo xamante ne loolu lay euh, leeral euh, waaye euh, bu fekkente ne ku ci lii ci maanaam Euh, riwaaya bi moom mooy riwaaya Xumawi ak Kushmayhani amma nga xam mooy al-Mustamli moom ci maanaam partie bi daf ni baabu sabbil mar'ati ala ra'siha al-maa'u idha tala al-imaamu al maanaam moom noonu la tudd baabu euh, baabu sabbil mar'ati baabu buntu yow moom euh, baabu buntu sabbil mar'ati sotti maanaam ji jigéen ji di sotti ala ra'siha ci kaw boppam al-maa'u isa ataala su guddale al imaamu imaam bi al qiyaam taxawaay gi fi rakkaate ci rakkaal ula bu njëkk bi euh, waaye loolu euh, li nga xamante ne euh, moom la ñenn ñi di wax ne dafa am ak jaawatle goo xamante ne ñenn ci ruwaat yi ñoo ko jaawale waaye maanaam baabu bu comme ni rakkaatu fil ula fil kusuuf lu fi gën a yelloo te mu gën a yelloo tamit ci bu ñuy xool buntu bi ni mu demee maanaam li nga xamante ne moom mooy ruuxu euh, julli gi ci jëmmi boppam ak li nga xamante ne moom la téere bi di leeral mu a qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilay haddathana Mahmud te moom mooy ibnu Ghaylan gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathana Abu Ahmad te moom mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair ibn Umar ibn Dirham al Aslami muy euh, Abu Ahmad az-Zubayri al-Kufi euh, rahimahullahu ta'ala muy al-Habbal qaala haddathana Sufyaan moom mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq ibn Thawr ath-Thawri di waa Kuufa moom tamit maanaam mu ne an e, Yaxya te moom mooy Abu Sa'iid Yaxya ibn Sa'iid ibn Qays e, al-Ansaari voilà Yaxya ibn Sa'iid al-Ansaari e, rahimahullahu ta'aala an Amra maanaam day gis ne kon ci kaw ñoom ñooy waa Iraq ñii ci suuf ñoom ñooy waa Madina mu ne Amra mu Amra bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara al-Ansariya an Aisha muy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna uh, Aisha uh, bint uh, Abu Bakr tamit mooy Abdullahi ibn Abi Quhafa mooy umm Usman maanaam mooy turam tamit Abu Quhafa Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah maanaam muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quraysh radiyallahu ta'ala anha radiyallahu anha anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wasallam salla julli ci ñoom fii kusuufi shamsi ci jàpp gi ñu jàpp jant bi arba'a raka'atin ñeenti raka hmm. fii sajdatayni ci ñaari sujjóot al awwalul awwal maanaam al awwalu bay jiitu tout le temps al awwal mooy gay gën jiitu atwalu ci ci guddaay maanaam mooy bay jiitu ah bu ñu xoolee jiitu daa iman al awwalu bu ñu tegee ba ca jiitu ab wàllu mooy gën a gudd maanaam bu ñu ko comparé ba ba mu jiitu mooy gën a gudd maanaam lu muy gën di jiitu rek ci rok ci taxawaay yi ak ci rokuwaay yi ak ci sujjóot yi maanaam muy gën a gudd maanaam te lii bu boobaa da ngay daal di gis li tax maanaam ne bunt bi nga xam ne mooy bi gën a dëgër mooy baabul maanaam tarjuma bi gën a mooy baabul rakaatil uula fil kusuufi atwal maanaam nga gis ne kon li euh, nga xamante ne moom moo daal al mustamli maanaam loolu ak jaawat la la ci toxal bi wa ah, euh, dun al awwal fal awwal fal awwal ah, wal awwal waaw loolu tam waaw loolu loolu loolu loolu moo gën a sax kii ci làkk waaw loolu moom la ñu gën di jàpp ci làkk menen al awwal fal awwal wala al awwal wal awwalu atwalu dafa mel ni gisoon nañ ko tamit ci beneen eh, ci gisoon nañ ko ci xadiis jëkk yi ci yii la ci ci ci ci ci kitaabul kasaf ah. hmm. Hmm. léegi mu ne baabul jahri bil qiraa'ati fil kusufi baabu buntu ngi nii buntu bii day leeral ne al jahr Ah, dañuy biral maanaam bil bil bil qiraati ci jàng bi ñuy jàng alquran fil kusuufi ci bu ñu jàppee jant bi naka noonu maanaam di leeral ah, gudd maanaam ne loolu ah, comme niñ ko gisee woon mooy hadith sayyid Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala daf ne walam nasma' lahu sawtan naka noonu dafa ne nahwan min suuratul baqara maanaam lu nuru baqara wala boog ci yeneen waaye riwaaya waaye nag saxe bi maanaam nag ma nasma lahu sawta dégg luñ ko dégg ñu yent bi sallallahu alayhi wax dara waaye loolu moom mooy li tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi jàpp ne kenn du biral li xamante ne moom mooy njàng mi duñ wax ci kaw amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila eh, yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu ñu jàppee weer bu ñu jàppee jant yëpp dañuy wax ci kaw ah? comme ni nga xamante ne waaw mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, jumhur ñoom dañoo jàpp ne dañuy wax ci suuf nga qaala bil euh, isnaadil muttasil fi awwalil kitaab li haddasanaa Muhammad ibn Mihraan te mooy Abu Ja'far al-Jammaal rahimahullahu ta'aala mooy euh, Abu Ja'far ar-Raazi génnaat na 239 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit mu ne qaala haddasanaa al-Waliid te moom mooy Abul Abbaas al-Waliid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala as-Saami di waa Dimashq eh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana ibnu Namrin te mooy Abdurrahman ibnu Namrin al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala di Saami tamit muy Abu Amr as-Saami mu ne noo sami'a ibnu Shihaab te moom mooy az-Zuhri an Urwa te mooy ibnu Zubayr ibnu Awwaam an Aisha te mooy ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha annaha mu ne annaha annahu annaha qaalat jahara biral na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii salaatil xusuufi ci jullit bi ñu jàppee jant bi bi qiraatihi ci njàngam fa iza faraga bam bi nga xamante ne saa yu noppee min qiraatihi ci njàngam kabbara dafa daal di kabbar fa raka mu daal wa iza rafa'a su yëkkati ko min ar-rakaati ci roko bi qaala sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd summa topp yu aawiru mu daal di baamuwaat alqiraata njàng bi fii salaatil kusuufi ci jullit waaw euh, fee moom mooy ci jullit bu jàppee weer bi ak kusuufi jàppee jant bi arba'a rakaatin mu nekk ñeenti rakka fii rakatayni ci ñaari rakka wa arba'a sajada ci ñaari euh, maanaam ñeenti ruku fii rakatayni ci ñaari rakka wa arba'a sajadatin ak ñeenti sujjóot maanaam euh, euh, moo tax alxusuuf fële mën na tekki bu ñu jàppee jant bi comme mën na tekki bu ñu jàppee weer wi ngir ne euh, bu ñu xoolee a xadiis yi nga xamante ne moom lañu ñu romb daf day tegtale même mbir mi mu ne wa qaala al-Awzaa'i te moom mooy al imaam Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al di waa Shaam ba tey rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu ak keneen. mu ne sami'tu dégg naa az-Zuhri hmm, an Urwa maanaam moom mooy ne imaam al-Bukhari fii dafay wax ne sëriñ yu bëri solo nañu xadis eh, bii nii hmm, eh, maanaam te foofu leeralul keneen kooku keneen kooku kan la waaye maam ci xadis eh, bi imaam Muslim tamit jokkale na ko an maanaam Muhammad ibn Mihraan al-Walid ibn Muslim mu ne qaala haddathana al-Awzaa'i wa ghayruhu maanaam mooy maanaam kon imam Awzaa'i ak keneen la maanaam ci même càllale gi lay wax maanaam daf koo jëlee mais mu ñëw ci euh, ndax sëriñ bi ñu moom ak imam al-Bukhari ñoom ñoo ko nuróole maanaam bi mu ñëw ci al wali au lieu mu ne axbarana ibnu Namran maanaam daf koo jëlee ci imam al Awzaa'i ak keneen mu ne sami'tu dégg na az-Zuhri an Urwata mu ibnu Zubayr ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna anna shamsa naka jant bi xasafat maanaam kon léegi mu leer ne kon jàpp jant bi moo tax ñuy wax maanaam muuru na jant bi muuru na ala ahdi rasulullah ci jawoon jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa baasa mu daal di yabal munaadiyan aji woote bi mu daal wax ne as-salaatu jaami'a loolu la yëgle ah julli gi mi ngi wax ñu ngi dajale julli gi de dégg nga fa taqaddama ba nit ñi ñëwee dégg nga comme fi mu waxee sànq fa saaban naas ilayhi nit ñi daal di ñëw jëm ci moom nee na fa taqaddama mu daal di dégmal moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem ca kanam fa salla mu daal di julli arba'a rak'atin ñeenti rakka fii rak'atayn ci ñaari rakka maanaam mooy ñeenti ñaari rakka yoo xam te ne day def ñeenti ruku wa arba'a sajadatin ak ñeenti sujjóot ngir mi ñaari rakka yu ne day am ñaari sujjóot wa axbarani waaye xabaare na moom ba tey Abdurrahman ibn Namir maanaam euh, ki nga xamante ne moom moo ko wax mooy al-Walid euh, ah, mu naan no sami'a ibn Shihab imam ibn Shihab wax na mislahu lu mel noonu qaala az-Zuhri imam az-Zuhri nee na fa qultu nee na ma ne maa sanaa defut axuka sa sa mbokk ma zalika loolu te maanaam mooy sa mbokk man Abdullah ibn Zubayr te mooy ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma maa salla moom julli wutoon illaa rak'atayn lulul ñaar raka misla subhi kemuk suba is ba nga xam ne salla moom la ko jullee madina ca madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu la ko wax qaala mu ne ko innahu naka moom axta as-sunna axta dafa mooy as-sunnatu sunna loolu gisoon nañ waaw waaye ibn abi kasir la woon waaw kasir kasir ibn abbas waaw waaw voilà voilà qultu li Urwa Kasiir ibn Abbaas waaw Kasiir ibn Abbaas waaw Kasiir ibn Abbaas moo ko laajoon waaw waaw kon fii tamit az-Zuhri moo ko laaj tamit hmm? Hmm. nga xaar waxaatal waxaatal na xakas xadis Kasiir ibn Abbaas bi kaana yuhaddisu Kasiir ibn Abbaas hmm? ibn Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhumaa kaana yuhaddisu yawma khasafati shams bi mithli hadiis Urwa voilà foofu la yem an Aisha waaw fa qultu li Urwa voilà ah. voilà maanaam imam az-Zuhri moo laaj Urwa du Kaseer ibn Abbas déedéet imam az-Zuhri ci moo ba am ci kaw hadith ci kaw kan moo ko solo loolu az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr voilà léegi nag daf doon wax ne Kaseer ibn Abbas daan na nettali di jëlee ci Abdullah ibn Abbas lu mel ni li sayyidat a li imam li Urwa ibn Zubayr doon nettali di ko jëlee ci sayyidat Aisha radiyallahu anha voilà moom imam az-Zuhri laaj sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam waaw dégg nga mu ne ko fii euh, taaba Sufyaan mooy Sufyaan ibn Husayn ibn al-Hasan al-Waasiti moom mi ngi génn àdduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wax Abu Muhammad wala Abul Hasan euh, euh, dégg nga mu nekk koo xamante ne moom moo daan nekk ko al-Muallim ngir ne da daan jàngal al-Mahdi maanaam xalifa boobu noonu moom la daan jàngal moo tax ñu naan ko al muallim wala boog moom la daan jàngalal plutôt moom la daan jàngalal dégg nga waa Souleymane ibnu Kathir te moom mooy Abu Dawud dañ Abu Muhammad Souleymane ibnu Kathir al-Abdi Euh, moom tamit waasiti la maanaam ginnaaw ba mu nekkee basara basari ma abdi basari suma waasiti rahimahullahu taala génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith nekk kutubu sitta Zuhri mooy Ibn Shihab fil jahri ci biiral gi ñu biiral mu mutaabaat bi am na ci biiral gi nga xamante ne moom la euh, imam az-Zuhri yi ne maanaam dañ ko doon dañ koy biiral mm-hmm. maanaam ni mu nekk lay jële ci Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha xadisam boobu ne dañ koy biiral dégg nga moo tax euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute nañ ci kon moom mooy biiral gi ndax dañuy wax ne comme que julli gi ci guddi maanaam julli guddi yi lañuy biiral julli bëccëg yi dañ koy wax ci suuf ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa ci lay rahmatullahi ñoom du mu ànd ci loolu ndax dañ naan ndax julli gi julli gu spécial la boo xam ne dañ koy def ci bëccëg def ko ñaari raaka mu am xutba comme jullik jumaa dañ koy biral comme jullik dañ koy biral comme jullik baaw naa ni bii tamit noonu la voilà maanaam euh, bu boobaa ñoom it seen baar te sayyidat Aisha radiyallahu anha kon li ñu tontoo hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi ne walam nasma' lahu sawtan mooy ne moom daa nekkoon ca gannaaw ci gone moom ci gone yi la nekkoon moo tax loolu mën naa tax ba moom du dégg du déggul kaddu bi voilà walam nasma' lahu sawtan maanaam waxul ne waxul dara daf ne ñun ñoo ko déggul kon loolu tamit du tegtale ci ne waxul dara xam nga dégguma dégguma mu wax ak ak waxul du benn dégguma kàddoom plutôt waxul sax ne dégguma mu wax daf ne dégguma kàddoom dégguma baatam plutôt dégguma baatam ak waxut du benn voilà maanaam euh, te sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam moom ñu mokkal moom kon di naan al na muqaddamun ala nafi kii saxal kooku moom la ñuy jiital ci kaw kii dàq ndax ci dàq moom dafa dàq solo moom li mu jàpp ne lii amut alors que ki saxal moom gis na wala fekke na wala dégg na moom kooku ba sax moo gën a dëgër dégg nga. radiyallahu anha non parce que en fait sayyidat Aisha radiyallahu anha amaan na da koo njëkk dégg parce que boo da koo njëkk dégg bi muy dugg bi mu nekkee ci ci néegam ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha euh, néegam ak mimbar bi comme ni ñu ko gisee woon ak kii bi dañoo jegewantoo maanaam ak euh, ak yent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan dugg ci pour fi mu taxaw fi muy ji jiite dañoo gis ne dafa jegewantoo li ñu mën a wax moom mooy ne comme sayyidat Asma radiyallahu anha ni mu ñëwee après loolu tamit la mën a nekkee ne Sayyidatu Aisha radiyallahu anha la dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàng mu doog a dem ca gannaaw loolu maanaam comme ni Sayyidatu ma déggee loolu maanaam loolu yëpp parce que dafa te moom mi koy wax mi ngi naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw dafa waroon de mais bi mu dellu see côté yoor-yoor fekk jàpp jant bi nee na mu daal di romb kër gi kon loolu li muy tegtale mooy Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ñuy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dugg ci kër gi di romb. moom ma nga fa woon parce que ci lay xamee ni romb na kër gi ba dem mu ne mu dem dugg ci jumaa ji loolu kon day tegtale ne moom euh, période boobu ma nga fa woon gannaaw ga la dem dem bokk ci julli gi wallahu a'lam euh, alxaafis ibn Hajar euh, rahimahullahu taala Euh, mu ne maanaam ci ginnaaw bi ñu gisee kii yëpp mu ne bunt yi nga xam ne moom moo nekk ci salaatul kusuuf dafa làmboo euh, ñeen fukki xadiis yoo xam ne genn wàll gi mawsuul la dafa jokkaloo genn wàll gi muallaq la maanaam vingt ñooy jokkaloo vingt yëpp ay mu naan Aisha wa Abu Musa wa ci mu bari ay euh, muallaqat li nga xamante ne moom moo ci baamu ci téere bi te baamu ci li weesu loolu yëpp fanweeri xadis la ak ñaar mm-hmm. li nga xamante ne moom ñëw na fii ci xadis yi te ñëwutoon feneen avant mooy juróom-ñetti xadis la mm-hmm. imaam Muslim soloo na yëpp dëppoo ko imaam al-Bukhari ba mu def xadis na Abu Bakra bi radiyallahu anhu mooy biñ gis sànk mm-hmm. xadis Seydina Asma Sayyidatu Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha bi muy wax ci al ataaka maanaam bi ñu naan yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu goreel jaam ci salaatul kusuuf euh, ak riwaaya amrat bi nga xamante ne moom la jëlee sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala bi bim na euh, al al al al al ula atwal bu njëkk bi moo gën a gudd mooy xadis boobu mu ne waaye nag mu ne lakinnahu axraja asla waaye waaye nag moom Muslim rahimahullah génne na cosaanu xadis bi lim ci génnewul rek mooy baat bi wax ne bu njëkk bi moo gën a gudd amaa ci jeexitalu saxaaba yi ak taabiina radiyallahu anhum am na fukk am na juróomi asar yoo xamante ne euh, asar na Abdullah ibn Zubayr bi ci la bokk asar Urwa ibn Zubayr bi ci euh, maanaam bimu naan dafa juum te ñoom ñaar dañoo jokkaloo waaw mooy bu mujj bi ak te indiwaatoon na ko mooy bi mu wax naan al kasiir moom la waxoon waaw ngay gis ne ñaar ñaar boo xoolee ñaari asar la ba bu ibnu Abbas bi ak Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam bi moom ñëw na ñaari yoon ngir ne euh, ñaari yoon la lañu wax ne euh, lañ ko laaj ne lañ lañ ne Urwa euh, ibn Zubayr ne ko sa rak sa sa mag bi doon na def ni maanaam ñaar yooyu bu boobaa day daal di nekk juróom euh, wallahu a'lam euh, imam al-Bukhari rahimahullah kon euh, kitaabul kusuuf kon insha allah ginnaaw ba gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom la téere bi ci boppam làmboo téere bi nga xam ne moom mooy salaatul kusuuf gisoon nañ julli yi niñ koy defee mu nekk lu julli boo xamante ne amul xiyaas xaraja anil xiyaas benn xeeti julli beneen bu mu ko nuróolee muy salaatul xusuuf ak salaatul xusuuf nga xam ne ñeenti rakkaa la ñuy julli ah, imaam bi day taxaw amul liqaam amul nodd bu kàbbaree daal di jàng li gën maanaam mën naa jàng nag lu ne mën na bañ a gudd tamit bi ci farata naka noonu mu def ko ñeenti rakka yoo xam ne day rukoo maanaam mën na koo def rek ñaari rakka comme ni Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu defe te moom mooy daf ko julli julli comme ni ñuy julli julli suba loolu tamit mën na ne comme ni Hanafi yi di wax a rahmatullah alayhi ne noonu lañ koy defe bu dee julli buñ jàppee jante waaye li nga xamante ne moom la boroom maanaam li gën a dëgër ci ne ni gën niñ koy defe mooy nii dañuy kabar bu kàbbaree imaam bi bu kàbbaree ba pare day julli juróo euh, day julli ba day tari fatiha tari saar bu tolloog suratul baqara maanaam kon suratul baqara wala lu ko tolloo daa di wax allahu akbar rukoo daa taa daa euh, taxaw lu yàgg yàgg yàgg yàgg bu tolloog téeméeri aaya wala lu ko jege maanaam ci lay nekk ci rukoo bi waaye yëpp di sabbal après mu ne sami allahu liman hamida daa di commencé waat fatiha jàngat sourate Ali Imran daa di waxat allahu akbar ruko daa eh, ruko sabbal borom subhaanahu wa ta'ala lu war a tolloog juróom-ñetti fukki aaya su noppee ci loolu mu daa di waxat sami allahu liman hamida daa di wax rabbana walakal hamd maanaam comme ni ñu jullee hamdan kasiiran daa di waxat allahu akbar daa di ruku daa di sujjóot sujjóot bu yàgg bu tolloog ruku moom bu tolloog ruku bu njëkk bi daa di jugaat toog comme ñaan normalement daa di sujjóotaat sujjóot bu tolloog wala mu jege sujjóotu ñaareel maanaam rukkoo ñaareel daal di jógaat maanaam même chose lay def sauf que bii paax ñooy gën a gàtt rukkoo yi ak euh, sujjóot yi ñooy gën a gàtt saa su ne ngir ne beneen bi faatixa la ci jàng ak suratul euh, maa'ida euh, suratul nisaa ci des mu jàng ci faatixa ak suratul maa'ida bu yegsee mu daal di sëlmal bu paree bu dee imam bi mu daal di taxaw bu fekkente ne wuññeeku na bu boobaa mu waxtaan ak nit ñi ñu dem bu fekkente ne wuññeekuwul tamit ñu continuer di ñaan di zikar bi wax astaghfirullah et ainsi ba ñu pare bu ñu paree mu daal di ñu daal di dem maanaam bu ñu paree mu daal di doogu xutba waxtaan nit ñi ñu daal di génn dem mm-hmm. euh, xusuufu shamsi ak xusuufu shamsi euh, xusuuful qamari euh, borom subhaanahu wa taala dafa am lu mu def ci buntu boobu mooy jant bi ak weer wi comme ni ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna ah, loolu ci lu dul benn ñaar borom subhaanahu wa taala daf koy wax wa saxxara lakumu ash-shamsa wal qamara borom bi subhaanahu wa taala ah, jant bi ak weer wi wa saxxara ash-shamsa wal qamara daa'ibayni borom subhaanahu bi ak weer wi ñoom di daw. wash-shamsu tajrii li mustaqarrin lahaa dhaalika taqdiirul aziizil aliim la shamsu yanbaghii an tudrikal qamara wala laylu saabiqun nahaar kullun fii falakin yasbahuun jant bi mun na wal qamara qaddarnaahu manaazila weer wi dañ koo wutal nattal ay manaazil ay wàccuwaay ay demeure hatta aadaka aadakal urjuunil qadiim ba mu mel li nga xamante ne mooy dàq tàndarma bu bu jiitu bu yàgg ah daal di wash-shams jant bi nag moom day daw tajri day daw bi mustaqarrin laha moo tax jant bi taxawul nekkul lu taxaw euh, day daw ngir mustaqar fa mu war a sax fa nga xam ne mooy saxuwaayam loolu nag mooy natt nag daal taqdiru azza noonu la yàlla di nattale moom mi nga xam ne mooy ku noot ci nguuram nekk koo xam te ne yëkkati kudda ba xel yi mënuñu koo def naka noonu al alim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki xam lépp Euh, moo tax jant bi mun a yelloowul muy dab weer wi ñoom ñaar duñ dabante parce que justement loolu li ko indi te bokk na ci wa min ayatihi euh, euh, laylu wan nahar wa shamsu wal bokk na ci aaya yàlla yu mag yi mooy guddi gi ak bëccëg gi comme niñ ko gisoon wa min ayatil layli wan nahar mun a fa maw xaw naa ayatal layli wa ja'alna ayatal nahar mubsiratan yooyu yëpp wax na ko voilà ak allazi xalaqa euh, euh, shamsa euh, diya'an wal qamara nuran ja'ala shamsa diya'an allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran yàlla moom moo def ni jant bi mu nekk diya leer goo xam ne day takk dafa ànd ak tàngoor ba pare weex tàll wal qamara weer mu def ko nuuran mu nekk leer waaye leer gu ànd ak tàngoor lii yëpp borom daf koo def ngir ne ñun ñuy delluwaat ci moom daa ñu gis ne mais lu tax muy tudd jant beeg weeru te ñoom ñaar rek nekkuñu fi comme ay acteurs comme ay ay biddiw wala ay ay kaw ñu fi ne ci kaw foofu ci ci ci ci ci univers bi justement parce que ñoom ñaar dafa am lu ñu spécifié wu euh, dinaa dinañ ci indi lenn rek ci mbir yooyu euh, benn bi mooy ne jant bi. Euh, système bi nga xamante ne jant bi moo ko régir jant bi la borom bi subhaanahu wa def ni maanaam système boobu moom mooy xolu nekkite fi maanaam bi mooy xolu nekkite fi ànd ak ne nekkite fi amul fu mu yem <coughs> weer wi moom mooy euh, maanaam moom mooy astre bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa teg euh, jant bi di mu koy jox leeram maanaam jant bi di jox leer bi weeram mais weer wi nekk loo xamante ne ci la ñuy xamee ban weer lañ toll ban ban at lañ toll ainsi de suite ci wàllu yi ñuy jaamoo yàlla euh, borom subhaanahu wa ta'ala bi ñu bind asamaan yeeg suuf si suuf si lañ njëkk a bind. moo tax mu ne fa kay wa kayfa takfuruna billazi xalaqal arda fii yawmayni wa ja'al wa ja'alu lahu andaadan fa kayfa takfuruna billazi xalaqal arda fii yawmayni wa ja'alu lahu andaadan maanaam nan la ñuy weddee ki nga xamante ne moom moo bind suuf si ba pare ci ñaari fan la ko def koy wutal ay noonu maanaam nga gis ne weer wi. Euh, ci ginnaaw gi ci la def bi doj yi ci de suite nattale li nga xam te ne qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'in lis-sa'ilin ah, maanaam loolu yëpp ci ñeenti fan la mu ne summa stawa ila as-samaa léegi nag ginnaaw ga nag asamaan fi ñëw ñu jublu ci asamaan foofu mu bind ko moom it ah, ci ñeenti fan maanaam nga gis ne juróom benn fan la lépp mais ñaari fal yu njëkk yi moom la bind suuf si moo tax suuf si moo gën a màgg en fait te moom mooy cosaan e, ñaari fan yi ci def ci lañ bind maanaam ci lañuy ñuy bind asamaan si mais suuf si ci lay yeggale li muy am maanaam moom mooy doj yi ci lañ taxaw e, gàncax gi yeneen ak yeneen yëpp asamaan si ñu dëkk maanaam yeggale fekk suuf si matagul asamaan si nekkoon ñeenti maanaam bu boobaa day am ñeenti fani asamaan ak ñeenti fan suuf yoo xam ne ñaari fan asamaan ak ñaari fan suuf si nii la ñu def dañuy ànd boobaa muy la juróom benn fan noonu la benn moo tax mu ne yii nag ba mu amee mu ne summa ah, moo tax mu alquran wax ci feneen ne wal arda ba'da zalika tahaha waaw akhraja minha ma'aha wa maraha wal jibala arsaha maanaam yooyu da ngay ne mu mujjee am maanaam mooy mat gi nga xamante ne moom la suuf si mat ba ñu mën fee dëkkee moom la borom subhaanahu wa mu jël loolu moom moo indi lënt lënt bi ngir ne ñaari ñaari suuf yi ak ñaari jant dañoo dañoo lëkkaloo seen ñaari fan mais ko suuf si borom subhaanahu wa ta'aala la mujjee matal ah mu daal koy draas dat ubbi ko bi mu koy ubbi nag fi kaaba gi nekk foofu la njëkki maanaam suuf si comme bu ñuy comme boo jëlee benn dànk Euh, di defar mburu wala beñe kii bi farine bi noonu nga koy pétrir di fo foofu la mucc maanaam fi mu tàmbalee ci cœur boobu xol boobu mooy xolu existence bi mooy fi kaaba gi nekk foofu la yenente bi sallallahu suuf soosu ci lañ bindee jëmmam ji te daji sallallahu alayhi comme niñ ko waxee woon bi nga xam ne moo xewoon jamono yent yàlla nooxe alayhi salaam moo toxal suuf soosu yóbbu ko Madina fa mu ne te kenn eh, ku ci nekk suuf siñ la binde foofu lañ lay yeneen yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam maanaam mm, à partir de fii nii dañuy dugg ci benn domaine boo xam ne ñenn ñi mën nañ ko comprendre comme ñeneen ñi mën nañ ko bañ a comprendre mais ku ko comprendre lu garaawul amul problème bu njëkk bi mooy ne euh, lan moo tax bu ñu jàppee maanaam jant bi ak weer bi éclipse yooyu di am maanaam lan lay lan la lan la parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ la ko ci jotaay bi weesu ne moom la alquran tuddee sirajan muniran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan muniran mu nekk lampe boobu bu mag boobu muy muy jant bi mais nag bii paa caractéristique bi mu am mooy caractéristique bu weer wi mooy muniiram day leeral euh, parce que justement yenente bi sallallahu alayhi moom la boroom subhaanahu wa njëkk amal maanaam ci xaqiqa euh, ci ñaari mbir yëpp mu représenter ci maanaam suuf si maanaam jant bi nekk li nga xamante ne moom mooy représenter euh, côté bi nga xamante ne moom mooy côté bu baatin bu mag bi nga xamante ne ci la borom subhaanahu wa ndax moo tax système solaire bi nga gis ni suuf si ci boppam ci jant bi lay référé woo maanaam muy wër ci jant bi weer wi moom mooy référé woo ci suuf si moo tax weer wi mooy tourner autour du suuf si et jant bi moom mooy tourner mais suuf si mooy tourner autour jant bi euh, ñoom ñett nag suñu aligné woo parce que en fait mbir mi dafa bari ay mbir yoo xamante ne dafa dafa dafa dafa euh, en fait dafa bari ay mbir yoo xam ne pour expliquer ko mën na jël temps bu bari mais dañ ciy def dañ ciy waslu xàq rek wax waslu ci xàq rek xamante ne moom mooy suuf si bu aligné woo ak jant bi ak weer wi yooyu ñoom ñooy indi éclipse yi moo xam éclipse bu jant bi wala éclipse éclipse weer wi mais ak bu ci mënti am mooy ne leer bi maanaam benn ker dal na ci beneen mbir muy bu bu bu bu ci kaw jant bi la dal wala ci kaw weer bi la dal bu boobaa éclipse total am bu fekkente ne dafa matale su matalewul mu am éclipse partielle ñu ko wax al xusuuf bu dee éclipse totale ñu koy wax al xusuuf et que yonent bi sallallahu alayhi moom ci jëmmi boppam moo tax liñ doon wax naan la fait ci jamono jooju ci la ko borom bi xamalee lépp parce que euh, alxamaru mooy weer wi moom mooy euh, boo xool alxamaru maanaam mooy moo tax yonent bi sallallahu alayhi ñu koy wax al albadrul munir maanaam mooy weer wu mat wi bii leeralaate wala badrul tamam yonent bi sallallahu alayhi moo tax taaha turam boobu di junju maanaam di leeral maanaam la fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk moom ci jëmmi boppam weer wu mat wi loolu dafa bokk ci tur taaha li muy tegtale et que yaasin ci tur yenent bi la bokk tamit sallallahu alayhi wasallam te yaasin mooy xolu alquran yaasin tam mooy xolu alquran euh, yaasin boo ko bastu bastu bi mooy trois cent soixante onze alqamaru tamit loolu lay tolloo mooy trois cent soixante onze yooyu waaw nga gis ne kon te yaasin mooy xoolu alxuraan te muy jëm yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam te moom mooy tuuru boobu di salaamun te boo xoolee xolu yaasin tam mooy salaamun xawlan min rabbir rahiim moom salaamun boobu nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo tax lépp di mucc maanaam nga gis kon lu tax bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam non seulement di julli ci jamono jooju mais que réalité yi ñaari réalité yi nga xamante ne moom mooy ahmadiya ak muhammadiya dañuy daje ci weer wi ak jant bi dañuy daje ci weer wi ak jant bi maanaam ci seen symbole yi loolu tax yonent bi sallallahu nekk weer wu mat wi nekk tamit yaasin maanaam muy nga xamante ne moom mooy eh, bokk na ci firim mooy yaa insaan bokk ci firi yi mm-hmm. yow doomu aadama bu mat bi maanaam al insaanul kaamil l'homme parfait mm-hmm. eh, yonent bi noonu moom mi nga xam ne mooy représenté weer ndax wax nañ la la alxuraan moo ko tuddee noonu jant bi ba pare nekk jant bi nekk weer wi siraajan muniiran nekk en même jant bi en même mu nekk weeru wi mu représenté kon ñaari réalité yi nga xamante ne mooy ahmadiyya ak muhammadiyya rapport bi ñu am nag lu tax euh, kon ñuy daw di dem ci julli xam nañ ko léegi parce que yonent bi sallallahu alayhi loolu lay def te ñaari xaqiqa yooyu boo gisee ni jant bi moom ci ñeenteelu asamaan si la ne en weer wi première asamaan la ne premier asamaan maam aadama moo fa nekk c'est-à-dire que origine doomu aadama yi muy weer fi mu ne ci am na ay groupe malaaka yu fa nekk noonu moom mooy saabixaati wala saabixaati sabaxaat ñi xam ne dañuy feey ci géeju leeru yàlla yi ci géeju plutôt turu yàlla yi moom mooy muy delluwaat ci àllama aadamal asmaa kullaha yàlla xamal na maam aadama mboolem tur ji nga gis importance weer wi kon ak fi mu nekke ak maam aadama alayhi salaam le fait borom subhanahu wa ta'ala xamal ko mboolem tur ji jant bi nekkee ci ñeenteelu asamaan kon nekk ci xolu système u maanaam ci digg asamaan yeeg suuf si maanaam asamaan fi tegtaloowul comme tegaloo maanaam dafa tegaloo certes nekk fet mais meluñ comme ñu bari nuñ koy xalaate maanaam ne euh, da nga maanaam déedéet am na lu maanaam vision bi ci nit ñi am asamaan si melut noonu ñeenteelu asamaan si foofu la moom mooy xoolu asamaan yi maanaam asamaan yi ñoom seen bopp dañoo def nii comme suuf si suuf si tamit dafa dafa dafa forme dafa mel ni bal asamaan tam noonu lañ def sauf que bi ci digg bi te ci la système bi yëpp yëpp di tourner moom mooy jant bi te foofu yéen ci yàlla Iblis moo fa ne te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nag ñoom ñëpp benn bu ci nekk visité na leen asamaan yooyu foofu ñi fa nekk ci ay malaaka groupe boobu ak Saffaat la mooy ñi ñooñu di def sàppe bi jaamu borom subhaanahu wa ta'ala ba gis ne sourate Yaasin Saffaat moo ci tegu. et que euh, ñoom seen alignement bi bu dee euh, asamaan fi njëkk si mi ngi xewee ci jouru altine jouru bi bu dee ñeenteelu asamaan si seen alignement boobu mooy malaat malaaka yooyu Seydina Idris alayhi salaam bi nga xam ne moo tax moom asamaan bi mu ne en fait comme que mooy xolu yeneen asamaan bi moom mooy réguler lépp moo ko téye mooy ñeenteel bi parce que juróom-ñaar la moo tax ngay xam secret wu borom subhaanahu wa ta'aala bu muy wax naan war a faanaahu makaanan aliyyan bi muy tudd ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu tudd la mais moom la wax ne dañ ko yëkkati ci place bu kawee kawe justement parce que euh, maqaamam moom yent yàlla Idris alayhi salaam moom la xawsu bi di am maanaam moo tax euh, juróom-ñaari yenent yooyu ñi leen ñi leen représenté moom dañu am ay ñu leen représenté ci kaw suuf ñoo xamante ne moom du seen maqaama lañu yor maanaam ñoom amuñu seen maqaamay bopp mais dañoo taxaw ci tànki ci ndëggu tànk ab yeneen maanaam naan kullu waliyin ala qad kullu waliyin ala qadami nabiyyin bépp yet wàll yu boo gis rek ci ndëggu tànk ab yeneen taxaw maanaam du maqaamay bopp moo tax ñu leen di wax daal ñi nga xamante ne ñooy juróom-ñaar ñooñu soo leen mooy mooy substitut yi mhm. parce que dañu substitué wu ci benn yenent ci yenent yooyu mhm. moo tax juróom-ñaari xutb yi ñu leen di wax abdaal te que ñoom ñi euh, système bi maanaam ñoom ni ñuy deme moo tax ñuy mën a gis di xam nan la climat yi di amee ak naka la ngelaw yi di uppee ak naka la planète yi di dawee ñoom ñoom ñooy jàkkaarloo réalité bu xaqaante yooyu ñu xam ko à part xanaa nga nekk ku leen maanaam ku supplanter lépp di gis loolu yow tamit ak ñoom ni ñuy demee euh, ñooñu nag saxaa euh, kii yooyu euh, kon maanaam ñoom nag seen alignement boobu jour dimanche lay amee da léegi gis secret wu le fait que yonent bi sallallahu alayhi gane àdduna jour dimanche bi maanaam guddi dimanche bi jëm lundi bi ba pare mu gane àdduna juste moment bi fajar bi di xam. maanaam ci baatin bi maanaam ki nga xam ne mooy yilif àdduna bi nga xam ne mu nekk équilibriste bu mag boobu ah jour dimanche bi muy Seydina Idris alayhi salaam maanaam représenté jant bi wala boog nekk ci asamaan bi jant bi ne et en même temps lan rek lundi ñëw bi lundi gi di xare mooy maam Adama. alayhi salaam bi nga xam ne moom mooy représentation yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg léegi kon est-ce que nañ beneen rapport bi tax jour boobu war a jour bi nii euh, jour boobu war a tomber ak jour bi nga xamante ne moom la ñuy euh, euh, maanaam moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la doon ci ci ci ci lañ ci ci lañ ko feeñalale mu gis asama maanaam mu gis ajjanaak safaraak maanaam gis lépp parce que moom ci boppam yenn ci saa saa moo leen représenté ñoom ñaar te comme que alignement bi ñoom ñëpp di aligné wu maanaam jant bi ak weer bi ak suuf si alignement bi ñi am moo indi lan moo indi éclipse ñoom ñi ñëpp bu ñu aligné éclipse bi ci lay amee c'est-à-dire que fusion bu mat ñoom ñëpp ci lay am leeru jant bi ak leeru weer wi ak suuf si ñoom ñëpp ñu maanaam ñu manifester ndoo fenn moo tax ker bi moo indi lëndamaayu jant bi wala lëndamaayu weer wi dañuy gis kon ne yeneen ci saa sam ak mboolem état yi yëpp dajaloo fusion boobu nga gis ni foofu kon borom subhaanahu wa ta'aala ni mu ko fay feeñoo muy côté jamal bi cest à weer wi ak côté jalaal bi cest à bi parce que jamaa weer wi dafa taaru jant bi taaru na mais dafa ànd ak tàngoor ak it ne nit ko xool ba ba gis ko réellement moo tax ñoom ak suuf si nga xamante ne moom mooy xolu lépp nga gis kon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon foofu mu gisu fa ay xaqaayif yoo xam maanaam dafa ëmb lépp ba ci àjjana ak safara ñu won ko lépp nee na lépp la lépp amul leneen ne amul lenn luñ ko nëbb à partir de moment boobu ah nga war a gis tamit foofu beneen mbir mooy à partir de moment boobu dañu gis ne borom bi subhaanahu euh, euh, maanaam daf ci xirtal ci jaamu yàlla yi gën a mag goreel jaam julli saraxe jé tudd yàlla zikkar tudd euh, ñaan istighfar ak yu mel noonu dajaloo di julli mais laaj bi moom mooy lu tax ñu julli ñeenti rakkaay maanaam forme bi forme julli bi ban rapport la am parce que wax nañ ba bàmmeel bi ak yi nga xam te ne mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni maanaam ni bàmmeel di mel ak yooyu gisoon nañ ko le fait que saa sam bi ci feeñ saa su ne mooy wane ne maanaam adduna bi yëpp yent bi moo fi ne sallallahu wa sallam comme ni jant beeg weer wi di nekkee ci àdduna bi yëpp tiim ko yenent bi sallallahu alayhi wa moo nekk tamit ci adduna bi yëpp moo tax ci bàmmeelu ku ne dina ko gis yenent mi ngi ci suñu jotaay yëpp xaqiiqa mais sauf que ñun duñ ko gis duñ ko bàyyi xel waaye moom mooy ki nga xamante ne moom moo reflété ci lépp maanaam réalité sauf que ñun duñ ko gisee noonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ci suuf ci maanaam mu mu wàcc euh, euh, maanaam euh, ñu koy ñu koy gis ci bàmmeel saa su ne muy laajte ñuy mën a laaj kii mooy kan maanaam da ngay gis ni bi wax daf ne fa aman maanaam moom jaa'ana bil bayyinaati wal huda daf ñoo dikkee ci lii leeralaate ak njub gi te loolu moom la alquran melale mboolem yeneen biddiw yi mboolem yeneen biddiw yi gis nga fi mu ne wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra saar bi mu ne muy saar numéro cinquante deux wala cinquante trois cinquante trois mooy comme Ahmad biddiw bi ba pare ñu ngi tàmbalee wan najmu wan najmi idha hawa muy cent trente six muy wala wala wala cent cent cent waaw cent cent trente sept plutôt mooy aynuha comme fii mihrab bi yonent bi sallallahu alayhi jullee woon laataa dara di xew ñu war ko aaya yi te aaya yi fii boo seetloo daf naan rek jant bi ak weer ay aaya lañ ci aaya yàlla yi maam ngi gis ni kon rapport bi muy gis ni bu ko yàlla wàññee aaya yooyu daf koy delloowaat ci réalité yooyu nga xam ne mooy ahmadiyya ak muhammadiyya bu daal di ñëw surtout ahmadiyya mu ñëw julliwaat mais surtout ñaari yi léegi rapport bi julli yi am en fait euh, ñeent yi daf fekk ne bu ñu xoolee Ahmad gisoon nañ ko ci bi ñuy def julli bu normal maam nga gis ne kon benn rukkoo ngay am mais ah alif bi la mais boo xoolee Ahmad ak Muhammad ñaari benn mbir rek leen différencier alif bi ak miim bi maanaam yi nekk ci kanam julli gi nag comme que ñaari réalité yëpp dañ cee feeñe ci bu ñuy julli ci ci ci weer wi ak ci jant bi maanaam du gis dafay def kon bu rokowee jóg représenté maanaam mu nekkoon Ahmad bi ñëw na mu ñëwaat dellu waat ngir miim bi gis nga miim ni mu demee miim moo tax comme alif bu bu bu soppeeku la maanaam di gis mu daal di jugaat taxawaat pour représenter miim boobu daal di yeggale julli am nga gis kon rapport bi nga xamante ne moom la loolu am et julli gi day gudd justement pour mën a am temps wu xew-xew bi yépp jàll te julli mooy place bi nga xamante ne ci la borom subhaanahu wa ta'ala di feeñoo jaamam ci anam bu mu ko dul feeñoo ci leneen war a yem saa guddal julli boobu musul julli julli bu gën a gudd googu julli Euh, nga gis ne kon jant bi ak weer bu fekkente ne dañu nekk ci système bi nga xamante ne ak rapport yi ñu am yépp ba pare di wane mat maanaam maanaam euh, nga gis ne ñoom ñaar la borom subhaanahu wa def ci kaw suuf maanaam def ko def ko ñun ñun ñu ñu koy gis borom subhaanahu naan ngeen yàlla bokk na ci kéemtaan mooy al-laylu wan-nahaar daal di mooy al-laylu guddi gi Euh, te suuratul layl mooy quatre-vingt-douze muy Muhammad muy delluwaat ci yent bi sallallahu alayhi wasallam wan naxaar bëccëg gi an naxaar moo am nuuru ñoo tolloo muy leer bi hmm? voilà voilà maanaam muy euh, deux cent cinquante-six muy naxaar euh, maanaam yooyu yëpp di tegtale te xam nga te te pourtant baatu al-layli ci boppam li muy tegtale ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaqatul ahmadiyya maanaam moo lay wax ne xaqatul ahmadiyya ak muhammadiyya benn la ko waxee woon ci jamono jooju kon yii yëpp day tegtale maanaam mbir yi nii ànd ak li muy ba pare boo xoolee ash ak al-qamar lenn moo leen différence bi mooy shiin gi shiin gi nag ci lettre yëpp moo ci gën a mag mooy mil moo maanaam moo ci gën a mooy mujj bi maanaam bu ñu wax abajadda hawaza xataya maanaam ci Chine la ñuy jeexee ci Chine la ñuy jeexale mooy mil mil euh, shams ak shamsu mooy mille trois cent soixante onze alxamr mooy trois cent soixante onze maanaam seen différence bi lan mooy mil bi Chine bi dafa am ñetti bëñ am ñett tomb muy juróom benn fan yi yàlla bindee asamaan ak suuf ba pare mu nekk junni maanaam mu nekk lu mat ci ngay gisee euh, le fait que malaaka yi tu tadbir yi nga xam ne ñoom ñuy yéeg ba pare ordre divin yëpp ñoom ñoo koy tasaare ñoom alfa sanatin la ñuy dem fii yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun malaaka yi ñoom junni wala wala inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun benn bés ci sa borom dafay tolloog junni ak ci yéen lu ñuy lim comme Chine boobu euh, te 371 waxoon na nga ko moom mooy Yaasiin tamit ak salaam bi hmm? te est-ce que xam ngeen ne jant bi dañ koy wax Siin tamit mooy 360 comme 360 jours 360. jour weer wi ndax siin siin la ak yaa ak noonu voilà maanaam looloo tax ma ni teg te loolu mooy 36 fois bi 36 mooy numéro surat bi en fait euh, yii nii yëpp am na ci yoo xamante ne euh, dañ koo tënk lool ngir ne buñ ci naroon a waxtaan buñ ko naroon a waxtaanee day yàgg en fait. mais en tout cas dina la jox aperçu que ni amul dara lu am dee ci diggante mbir mi et que lépp borom subhaanahu wa taala daf cee làkk ay mbir yu rëy moo tax bu ñu nee nañ dem julli ji ci jamono jooju julli googu lu rëy rëy rëy la du lu tuuti lu màgg a màgg a la du lu ndaw maanaam bu ñu ko jàppee rek que ni ñu ngi julli ñu ngi julli déedéet. am na lu rëy rëy lu ci nekk te julli màgg gi nga xam loolu day wane waat ba tey màgg gi màgg julli màgg loolu la tax day dëgëral nag li nga xamante ne euh, moom la imam Abu Hanifa di wax rahimahullah maanaam xanafiyee mais mboolem xew-xew yi def na ko julli bi maanaam mboolem xew-xew yi muy aayaat yi ñuy wax aaya yépp def na ko julli ngir lan ngir gis borom subhaanahu wa feeñu gi muy feeñu à travers yooyu waaye tamit ñeneen ñi ci des seen masab day dëgëraale ba tey ci loolu ngir ne jant beeg weer wi seen aaya ni mel bokkut ak leneen lu dul ñoom ci nekk daal euh, tax borom subhaanahu euh, ci buntu boobu euh, day dafa dafa maam dafa am ay mbir yu yéeme yéeme yu feeñal ci lool moo tax da gis lenn lu ci nekk ci mbir yi ñu doon ci biir hadith yi da ngay gis dafa am rapport bu direct ak le fait jant bi ñu jàpp ko wala weer ainsi si suite da ngay gis rapport bu direct bi ñu amee ci côté ci le fait que jëmm yenente bi sallallahu alayhi moo tax mu muy feeñ ci ak buy gis àjjana safara muy jalaal bi ak jamaal bi ndax àjjana mooy man moom mooy place bi nga xam ne ci la borom subhanahu wa ta'ala bi feeñalee jamaalam ba mat wala boog ci anam gi mu gën a feeñe safara mooy place bi borom subhaanahu wa ta'aala feeñe rek jalaalam ci anam gi mu gën a feeñe yëpp day daf ñuy delloowaat ci jant ak weer te <clears throat> éclipse mënta am bu fekkente ne alignement entre jant beeg weer beeg suuf si dajewul loolu éclipse du mën a am mu am nag beneen acte boo xam ne benn comète la boo xamante ne dafa jóge ci système solaire bi traversé univers bi yëpp dellu si nekk ñuy jaw zahar <laughs> voilà moom la ñu wax yaa jaw lil kainati ma al majarrati la dal wa wa fil mooy Jawzahar boobu nga xamante ne moom moo relier connecté galaxie yëpp ak suuf si te loolu te loolu noonu le fait que mu exister noonu lien boobu maanaam daf ñuy delloo ci liñ doon wax naan tayyu bi le fait que yent bi saa sam nekk fii suuf si maanaam asam ajjana nekk nii safara nekk nii yëpp maanaam ñu tënkal ko ko mu mel ni ci benn instant boobu la ne ba pare non seulement ci benn même instant bi la nekk mais mu am yoon yu gàtt yu ko borom subhaanahu wa ta'aala ubbil ak fële li muy sore ci ñun yëpp àjjana safara li muy sori ci ñun yëpp ak yooyu yëpp borom subhaanahu wa jege jegeñal ko parce que justement euh, le fait que moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi ki xakaay yëpp daje ci moom da nga gis ne lépp daf koo jege en même temps parce que génn ko moom sallallahu alayhi wasallam te loolu day day tax ñu koy gis ci bàmmeel par exemple te loolu tamit day tegtale le fait que maanaam kon moom li muy tekki mooy moom bi mu doon dund sax sallallahu alayhi wasallam ci zahir ni nit ñi daan de génn àdduna dañ ko daan gis ci ba seen bàmmeel yi en même temps mi ngi nii en même temps mooy nekk ci bàmmeel en même temps mi ngi ci asamaan en ainsi de suite en même temps mooy xaqiqa lépp mooy xaqiqa xaqiqatu kulli shay mooy xaqiqatul xaqaaiq réalité lépp mooy réalité mboolem réalité yi sallallahu alayhi wa sallam te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga le fait que Jawzahar boobu existe maanaam dafa relier lépp de telle sorte que benn galaxie boo bëggee dem ci beneen galaxie wala yooyu maanaam distance bu mag boobu amul borom subhaanahu wa ta'aala dafa def ay distance yu ndaw yoo xamante ne xattaa ñun fii ak ñun tey fii ak beneen dëkk bu mën a doon ci àdduna bi am na voies yi nga xam ne mooy yu normal yi borom subhaanahu wa ubbi nii mais borom subhaanahu wa ta'aala am na beneen bunt bu sew maanaam buntu yu ndaw yooyu xamante ne euh, yoon la yoo xamante ne day tax ba par exemple tey fi mu toll su ma tegee sama benn tànk fi mu ma bëggoon a dem Makka. yoon boobu bu la ko yàlla ubbilee maanaam benn tànk rek ngay teg nga nekk Makka fenn foo bëgg a dem ci gox asamaan yeeg suuf si tamit benn tànk rek ngay teg du ko xamal parce que borom subhaanahu wa dafa ga maanaam loolu yëpp da dafa dafa dafa nekk lu lu lu lu mu lu lu maanaam yoon yu yoon yu yoon yu gàtt la yu jege la te Yonent bi sallallaahu alayhi wa ngi ñuy jàngal ne loolu am na. ci jour boobu maanaam nga def ni te alxuraan sax tudd na ko mooy euh, waa saba li nga xam ne no wa qad ja'alna fi saba'in li maskanihim euh, aaya aaya yooyu bu wax ci waa saba nga xamante ne li leen borom subhaanahu wa ta'aala defaloon jege ñëleen leen yooni ñoom dañ allahumma ba'id bayna asfarina wa zalamu anfusahum ñoom ne yàlla nag yaa day guddal maanaam li ne yàlla da leen na yoon gàttal loolu affaire yi mais ñoom ñoo ñu ne non non non non yàlla nag guddalal suñu yoon mooy yaa moo tax yàlla sori laat yoon ci pour ñoom maanaam mooy yooyu day am voilà jinne yi malaaka yi loolu la yàlla defal mais ci ay mesures yu différentes kenn ku ci nekk ak fi la yàlla yamale ci ci ci mbir moomu yeneen bi sallallahu alayhi nag amu ci amu ci amu ci distance moo tax bu tàllalee loxo bi mën a jàpp ñam ba ne àjjana wala yu mel noonu maanaam kon dañuy gis ni julli gi li tax ñu instauré ko mu nekk sharia du neen maanaam du ay du ay mbóosóor du ay caaxaan du ay du du déedéet dafa may xakaar yu mag yu nekk ci ginnaaw waaye nag ànd ak loolu yépp nag liñ ci réeri moo ëpp liñ ci xam waaye lii lenn la lu ñu suñu borom subhaanahu wa ta'aala ubbil ci mbir mi léeg-léeg mën na nekk loo xam te ne la ñeent maanaam nit mën na koo dégg jàpp ne ay spéculation la maanaam nit nit ku comprendre maanaam mën na koo jàppee spéculation ak ay numérologie waaye nombre bi ak nombre bii rek maanaam pour ñoom am pour moom mën naa bañ am rapport mais euh, <laughs> mais ku ku bàyyi xel mën naa jàpp ne ah ñi kat nuru na ne am na lu làqu ci ginnaaw ndax borom bi subhaanahu wa taala aaya yi mu wàcce bokk na ci buy wax na alif lam ra daan tilka ayatul kitab wala alif lam mim wala xaamim lu tax xaamim yi nekk set par mu nag kitaabun fussilat wala ah wala tanzilun min allahi al tanzilu min ar-rahmanir rahim wala hamim tanzilu min ar-rahmanir rahim wala yu mel noonu ak yeneen ak yeneen wala tilka ayatul kitab taasin ah tilka ayatul qur'an wa kitabin mubin ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp war na ah, ay aaya lay wax baatu aaya yi lay wax yooyu yëpp maanaam war na tax ñu comprendre que ne affaire yi ana deewul taaha ma anzalna alayka al-qur'ana li tashqa illa tadhkiratan li man yaxsha li nga loolu muy fàttali li man yaxsha ngeen ki am xasya boobu te gis nañ ko sànq Seydina Abu Musa radiyallahu anhu wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa àndoon ak xasya boobu xëcc ridaawam maanaam yërim bi mu dawam moom ci jumaa ji bi weer biñ jàppee jant bi tey jant bi te waxoon nañ maanaam mooy alignement bi jant bi ak weer wi ak suuf si di am mooy indi éclipse ci benn ci ñaar éclipse yooyu maanaam nga gis rapport bi Taaha am ak loolu maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais ku bàyyiwul ku ko euh, maanaam moo tax bi ñu tàmbal nañ am na ñu ko mën a ñoo xam ne dana leer ci ñoom am ñoo xam ne du leer ci ñoom waaye ku mu leerul ci yow garawul nga maanaam ñu delluwaat rek ci xaddasana bu ñu fa do tolle ak baabul nangam xaalal ah, imam al Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanu baabi ñuy wax lool li nga mën a comprendre ci loolu ak tee nga jàpp ko nga yam ci loolu bu la borom subhanahu wa ta'ala lii mën na nekk tamit beneen buntu borom subhanahu wa ta'ala war na yeneen mbir lii tamit tënk la ñu tënk lii ñu wax nii maanaam xaqaak yëpp dañ koo tënkee nii jàpp na euh, donte maanaam maanaam ngir ne maanaam lii mooy mbir yi nga xam ne boo ci nekkee di mën fii ba suba gannaaw suba gannaawaat suba mën nga ci continuer di kii te du jeex côté domaine bii moom moo gën yaatu en fait moo gën a yaatu que bi nga xamante ne moom mooy euh, domaine fekk bi ak noonu ah kon alhamdulilah borom subhaanahu wa def nañu jeexal nañ kitaabul kusuuf léegi ci war dugg ci abwaabu euh, sujuudul qur'aan yi wala sujuudul tilaawa yi nga xamante ne day wax ci sujuud gi ñuy sujuudal bu ñuy jàng alquran te loolu tamit dañuy gis rapport. bi nga xam te ne moom la ma aayay borom bi subhaanahu wa taala yëpp ay aaya la muy aaya yi nga xamante ne dafa aju ci ni borom bi bindee mbir mi en réalité aayay alquran ay lan lañ ay ay ay maanaam ci zahir moom mooy li tëral sharia mais ci baatin moom mooy day déterminer xaqaay yëpp tamit te bokk na ci mooy xaqiqa yi nekk ci jant bi ak weer wi ainsi de suite comme ni ñu ko waxee seen wa min ayaatihi laylu wan nahaar wa shamsu wal qamar bokk na ci aaya yi jant beeg weer yi ak lan maanaam maanaam guddi geeg bëccëg gi ak jant beeg weer ba pare daan la laa tasjudu li shamsi wala lil qamar bu leen sujjóotal jant bi de bu nit ki no du caageen weer bi wala wala kin ah wala laa tasjudu li shamsi wala lil qamar wa isjudu lillahi alladhi xalaqahunna in kuntum wa ta'budun waaye nag ni ngeen sujjóotal